rahimahullahu ta'ala fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahiihati an-nabawiyya al-hadiith al-khaamis wal-'ishruun 'an Abii Dharrin radiyallahu anhu aydan anna naasan min ashaabi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam qaaluu lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam zahaba ahlu dusuuri bil wujuur yusalluuna kamaa nusalli wa yasuumuuna kamaa nasuum wa yatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim qaala sallallahu alayhi wa sallam awalaysa qad ja'ala allahu lakum ma tasaddaquun inna bikulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bilma'rufi sadaqa wa nahyun an munkarin sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa qaalu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr qaala sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum law wada'aha fi haramin akaana alayhi wizr fakadhalika idha wada'aha fi al-halal kana lahu ajr rawahu muslim rahimahullah kon al-imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al-hadith hadith bi nga xamante ne nii al-khamis mooy juróomeel wal ishruna boo gannaaw ba nga ci tegee ñaar fukk muy ñaar fukk lu hadith be juróom ci xadis yi nga xam ne ñoo ñeen fukkeelu xadis yeeg ñaar yi nga xamante ne nii moom la indi ci matnul arbaina moom al imam rahimahullah bii nag muy xadis numéro vingt cinq muy muy ñaar fukk ak juróom mu ne an abi dar mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci seydina abu dar aydan mi nga xamante ne moom la jële woon xadis mi nga xamante ne nii moom lañ gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna moo tax mu ne aydan radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko aydan ba léegi moom laa jële hadis bii anna naasan kene daam ay nit min ay góor yoo xam ne min ashaabi rasulillah yoo xam ne dañoo bokk ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum dañoo ñëw ne yonent bi qaalu ñoom ñoo ñëw wax linnabi wax yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zahaba dem na yóbbu na ahlu dusuuri boroom alal yu bari bil ujuuri ñoom daal dem nañu pay yu mag yi woo pay yu mag yépp ñoom ñoo ko yóbbu daanaka daal chantier mbaax yépp ñoom ñoo ne ko tuŋaañ ñoom daal yóbbu nañu ñoom boroom alal yi yi nga xam ne mooy payoor yu mag yi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala di defal ñi nga xamante ni ñoo ko defal yoo lële ñoo def loo lële ci yoonam wi léegi nag ñoom nag ñuy leeral ñu ne yu yusalluuna kama nusalli ndax ñoom boroom alal yi kat yu bari yi ñoom dañuy julli comme ñun ni ñuy jullee kon da mel ni mooy foofu daal ñun rawuñ leen fi wa yasumuuna kama nasum te wa yasumuuna te ñoom dañuy woor kama keem ni nga xam ne ñun way ñàkk ñii nasuumu moom la ñuy ñu woore ndax nit ñi muy wax ay way ñàkk lañu woon comme ni nga xamante ne nii biñ koy gis ci umdatul ahkam foofu riwaay boobu moo gënoon a leer kon nag mu ne waya soomoon léegi te ñoom dañuy woor kama nasuum comme ñun ni nga xamante ne moom la ñuy wooree lii ñoo fi dëppoo ñoom ñoo ci bokkul dañ koy def ñoom dañ koy def comme ñun niñ koy defe waaye nag lii fii la ñëppale wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim te ñoom kat dañuy jël di mën a saraxe di génn ci li des ci seen alal ginnaaw seen yi nga xam ne man da ñàkk ñu fajal ko seen bopp yi nekk farata yu ñu war a fajal seen bopp yooyu seen njaboot ak yooyu ñoom dañuy mën a jël seen alal li des ci seen alal ginnaaw ba nga xam ne seen soxla yi la tegu nee ñoom dañu ciy mën a jël di ko def ci chantier yàlla yi di ci dimbali nit ñi di ci saraxe ka def ci yi nga xam ne yoonu yiw yi léegi nag qaala yonent mi awalaysa qad ja'ala allahu lakum ma tasaddaqun léwo awalaysa moo ndax nekkul qad dëgg-dëgg ja'ala allahu borom bi tabaraka wa taala moo nekkul ne moom defal na leen lakum ñeen leen yéen way ñàkk ñi maa loo xamante ne nii tasaddaquuna di ngeen ci man di dépenser ci loolee léegi nag mel ni ñuy xaar nag mu wax leen lool mooy lan mu ne inna bi kulli tasbihatin sadaqa mu ne yëg leen ne bi kulli nekk na ci benn bu nekk bi kulli tasbiha ci subhaanallah boo def bu ne sabbal sa borom boo def bu benn sadaqa loolee ab sarax la ko suñu borom tabaraka wa taala di konteel jaam ko def wa kulli takbiratin sadaqa bépp takbira màggal borom bi ne allahu akbar boo ci ñeen ci def bu ne loolu borom bi tabaraka wa taala daf koy def comme si nit ko ka wax dafa safa dafa saraxe woon wa kulli tahmidatin sadaqa te bépp tahmida boo nee sab sant yàlla alhamdulillah boo wax bu nekk loolu sadaqa sa borom tabaraka wa taala da koy jàppe li nga xam ne mooy sarax la wa kulli tahlilatin sadaqa te bépp tahlil mooy nga wax laa ilaha illa benn bu ngeen ci wax rek seen borom da koy jàppal tabaraka wa taala sadaqa da koy jàppal ne loolu moom ab sarax la wa amrum bil ma'ruf sadaqa digle li nga xam ne mooy njekk yiw loolu sadaqa loolam sarax la wa nahyun an munkarin sadaqa tere li nga xam ne mooy lu ñaaw loo xam ne wajaaduwul loolu di ko tere ah loolu sadaqa loolu it borom bi tabaraka wa taala da koy jàppeel ka ko def kom sarax alhamdulillah mu ne wa fii bud'i ahadikum sadaqa te sax wa fii bud'i te nekk na ci sëy gi nga xam ne moom la ahadikum kenn ci yéen di sëyeek soxnaam ah ak di di di joteek soxnaam ak yàllu bànneex ya muy am bu nekkee soxnaam lool le sadaqa loolu le borom bi tabaraka wa taala daf koy jàppe li nga xamante ni nii lool sarax la xaalu ñoom nag ñu jaaxle mooy yim fii jot a wax yëpp yooyu <laughs> waaw loolu moom jaaxalu leen waaye bii nag mu mujjee wax moo leen jaaxal xaalu ñoom ñoo ñële di sahaaba ñoo yële ci way ñakki radiyallahu anhum daal di wax yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasulallah ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayati ahaduna shahwata moo ndax kenn ci ñun day dikki la nga xam ne bànneexam xam mooy mu ñu nekkee suñu soxna yi waa di jotee ñoom lool c'est ngir am suñu bànneex boo xam ne moom lañ am ñoom itam ñu am ko ci ñun ñu ñuy faj suñu bànneex ci moom comme moom soxna si ñuy faje bànneexam ci ñun waa ndax kenn ci ñun moom day dikke li nga xam ne mooy bànneexam ngir faj ko wa yakunu lahu fi ajr loolee mu ci am bay yonent bi sallallahu alayhi nit di ñëw di foog soxnaam bay sayid moom léegi loolu da ci am sa di eh, ajr apay ah, qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam neneen ara'aytum moo seet leen rek xool leen law wada'aha mooy imaginer leen rek bu doon ne nit koo kële di joteeg soxnaam ba borom bi di ko ci fay loolu fay boobu moo leen jaaxal léegi nag imaginer leen xalaat leen rek law wada'aha bu doon waaji moom wada'aha fii haram mooy sëy boo bële au lieu mu def koog soxnaam mu demoon seeti koo xamante bi moom daganu ko daal di sëy moom bu ko tegoon ci loo xam ne lu haram la akana alayhi wizr ndax waaji def loolu moom dina nekk ci kawam ab bakkaar ah mel ni gars yi moom loolu lañuy ah loolu moom bàyyi fi sa soxna dem moom di joteeg keneen moom beneen soxna moom boo xam ne daganu la loolu moom <laughs> jarul sax tontu moom <laughs> loolu moom ab évidence la ñépp xam ne kook bàkkaar ginu koo rëy léegi nag mu ne kon nag fa kazalika naka noon nee nag in wadaaha fil xalaal bu ko tegee ci li nga xam ne lu dagan la mooy soxnaam da koo dagan waaw muy mu muy moom kon kay bu dee loolu la kaana lahu ajr dina fa am li nga xamante ne mooy pay mu ne rawahu alimamu Nawawi mu ne rawahu bii de soloo na ko muslimun bi alimam muslim rahimahullah alimam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne alhadisu as-sadis wal ishrun an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu sulaama mina nnaasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatlu'u fiihi shams ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa wa tu'iinu ar-rajula fii daabbatihi fatahmiluhu alayha aw tarfa'u lahu alayha mataahu sadaqa walkalimatu at-tayyibatu sadaqa wa kullu xutwatin tamshiha ila as-salati sadaqa wa tumiitu al-adhaa 'ani at-tariiqi sadaqa rawahu al-Buxaari wa Muslim rahmatullahi alayhima kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al-hadiis hadiis bi nga xamante ne nii as-saadisu mooy juróom benn wal ishruuna ak ak ñaar fukk mooy ñaar fukk juróom benn muy vingt-sixième hadith bi ci hadith yi nga xam ne moom leen di ci al arba'in an-Nawawi ci quarante-deux hadith yi ñeent fukk bii mooy vingt-cinquième bi mu an Abi Hurayra hadith bi mu ngi koy jële ci baayu muus mu ndaw mi di seydina wa mawlaana hafizu sahaba Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa neena kullu sulama min annas mu ne kullu sulama bépp articulation sulama mooy fépp foo xam ne ñaari yax dañ fay daje ci yaramu doomu aadama bi mu ne bépp foo xam ne ñaari yax dafay daje bi particulation rek minan naasi ci nit ñi mooy ci seen yaram yi yi alayhi nekk na ca kaw loolu le sadaqa ab ab sarax boo xam ne bu ci war la voilà léegi nag eh, nit ki nan lay remplir lool mooy nit ku yeewu rek bés bu ne yow articulation sa baaraam yeeg sa tànk yeeg sa fépp sa ndigg leeg ah foo ne yow fépp foo xam ne ñaari yax dajana fa rek yow war sarax boo ko war a doo ci war a def léegi nag mu ne nag kulla yawmin bépp loo xamante ne nii nag bés bu nekk rek tatlu fihi shams boo xamante ne nii jant bi na fenk loolu mooy loolu voilà mooy ne <laughs> bés bu nekk rek walla voilà yow boo xëyee rek articulation yi la sa borom defal fa sa yax yi laale loolu war nga cee génn sarax voilà <laughs> léegi nag mu léegi ta'dilu bayna al-ithnayn waaye borom bi da ko dañu koo yombal wallahi nga xam ne yoo xam ne yu simple la def la nga def ko yéene ko sa boroom yooyu yëpp dalay fàttal loolu day mel ni yow bu ci nekk ci lool defoon nga sarax ba ca war moom lay wax nii mu ne tandilu bés boo xam ne rek jant bi daal dina ciy fenk fekk yow tandilu mooy tandilu fi baynal isnayni ngay ngay ngay ngay ngay ngay yéwénal nekk koo xam ne da ngay maandu diggante ñaari nit ñoo xam ne dañoo jote nga ñëw daal di dox seen diggante waaye àtte leen teg leen ci yoon ku nekk ah mooy nga def ko te yàlla kese tax te mu tegu ci yoon kooku boo ko defee de loolu de sadaka loolu ab sarax la waxoon nañ la taayee ay naan kii magum boppam la seenum seenum bokkoo bopp la buñ ko yàqee c'est leur affaire ils sont mûrs et vaccinés waxoon naa loolu du waxu dara gis nga voilà mu ngi nii kon nag bis boo xam ne rek jant bi fenk na ci nga daal di yéwénal daal di nekk koo xam ne da ngay jub diggante ñaari nit ñoo xam ne seen diggante naroon naa yàqu waaye walla ñu ngi doon jote nga daal di koy yéwénal teg ko ci boro li nga xam ne mooy justice ci yoon kooku loolu mu def sadaqa loolu de moom ab sarax lañ koy jàppee watu'inu rajul yow nit ki nga dimbali ki nga xam ne mooy sa nit ki sa mbokk mooy nga dimbali moo xam mbokk la la jox moo xam ab jullit la wala du jullit voilà nga fekk benn nit boo xamante ne nii moom watu'inu nga dimbali ar rajul góor ki ak jigéen bee ci yem fii daabati mooy yow ndaw si nga gis sa mbokk julit bu jigéen wala sa ab yéeféer bu jigéen boo xam ne daa soxla doon war ci war fii daabati watu'inu kon nga dimbali ar rajul góor gi fii dabbatihi ci li nga xam ne mooy waru yaayam fa tahmiluhu alayha yow nga fekk benn waay monsieur Paul moom fee la nekk ba yëg ci waru waay waaye coono gu ne yow mii nga xamante ne yow yaay monsieur monsieur Ismaïl nga ñëw daal di koy jàppale ba mu yéeg ba monsieur Paul mën a yéeg bu baax yéeg ba mën a toog nga may ko mu daal di jàppandu ci yow daal di teg tànkam ci étrier bi dal di bës rek yéeg goolu noonu nga dimbali ko noonu ba mu yéeg aw tarfa'u waaye nag boo moom boo ndax euh, da war a teg benn bagage boo xam ne fàtte na ko ci suuf wala mu day teg ay bagage waaye bu ci tegee yëpp yëpp ay daanoondoo bu yéegee léegi moom mu daal di nga loolu nga dimbali ko ba mu yéegal ba nga xam ne mooy mooy bagaasam yi ci kaw war wa loolu ku ko def loolee borom bi tabaraka wa la def la koy jàppe sadaqa léegi nag wa tu'inu la fii dabbati loolu day tekki xam nga loolu mooy waruwaay yi nga xam ne moom lañ xamoon ñoom muy jëlee ma ak ñoomin mbaam waaye léegi nii oto nga dimbali sa benn waaye boo xam ne day yéeg ci oto bi waaye oto bi dafa kaw a kawe moom il faut mu am fu mu jàppandu nga ñëw taxaw ci wetam ne ko jàppandul fii sa mbagg mi mu jàppandu yéeg kookale nga daa fa tahmiluhu alayha kon yow mooy yaa ko ci yan yaa fexe ba mën a dugg wala mu ngi yéeg yow nga nekk ci biir oto bi voilà waaye nga jox ko sa loxo mu jàpp ci nga xëcc ko ba mu mën a yéeg loolu li la aw tarfa'u wala mu nekk koo xam ne mu ngi yéeg ci puusu mbaaram bii mu yor wala ci otoom bi kat bagage am yi mu war a yépp ndax dëkk ba la war a dem wala daal nangama ci sàngam wala ci chantier bi moom daal bagage yi bari na yow nga ñëw doo romb rek a ah de ko ah xaaral ma dimbali waaye saa waay xaaral ma jàppale la ci sa bagage yi ngay roñ di ko dugal ci biir oto bi de gooku boo ko defee suñu borom tabaaraka wa taala ne loolu sadaqa la kon moom la suñu yonent ma lay saat saam ne loolu sadaqa la ko sa boroom di jàppee mu ne wal kalimatu tayyibatu sadaqa waaye kaddu gi nga kàddu gu yiiw la boo xam ne moom ngay wax ak jaam yi di ko génneeg jaam yi loolu sadaka loolu li nga xamante ni yiw wax wax ju rafet dugal mbégte ci xolu way ngëm yàlla yi loolu noonu daa nekk kaddu gu teey loolu sadaka loolu ab sarax la wa kullu xutwatin te bépp jeego it tamshiha boo xam ne yow di nga ko dox yow camsi ila salaa jëm te julli dem ca jàkka ja dem ngir julli ji fekk ji mbooloo ma koolu jàkk mooy jeego boo teg rek sadaka sa borom taala daf koy day bindal li nga xam ne too payooru yoolub li nga xam ne mooy saraxa wa turiq wa tumiq wa tumiitul ada nga daal di randal daal di dandal dandal daal di fiy jële puus mu jóge fi al li nga xam ne lor la anit tariq mu wëllif li nga xam ne mooy yoon wi sadaka loole boo ko defee sa borom tabaraka wa taala daal di la koy considérer jàppeel la ko comme koo xam ne dafa saraxe mooy nga fekk loo xam ne obstacle la lu nekk ci yoon wi ngandum birig wala loo xamante ni nii xaw ma benn oto doon daw waddal ko fi nga xam ne lii nit ñi man nañ cee gaañu ngay dawal nga wàcc gaare nekk ci ci ci yow gaare fu baax yu noo boo mayul gaare dañ lay fël de léegi nag mooy nga gaare fu baax daal di xool ba kenn ciwul nga jël ko bu amee poubelle foofu nga teg ko fa wala sax naa ko dugal sama oto bu ma demee ba gis poubelle def ko fa loolu yépp la wala nga romb ci mbedd mi ay xeer yoo xam ne xale yu doon football ak yu mel noonu bàyyi fa seen camp yi ñu def ak yu mel noonu nga xam ne lii ah wul ku guddee gi dugg ci te nit ñi mën nañ cee fàqastalu waxatuma laa njàccaar yi sax mën nañ cee fàqastalu bu guddee waxatuma laa silmaxa yi nga daal di koy jënd tege nee ngir mu bañ a gaañ kenn loolu koy pukk ko def mu ne loolu sadaqa la de loolu sa borom tabaraka wa taala daf la koy jàppe comme ni nga xamante ne ni mooy hein mooy li nga xamante ne mooy sarax mu ne lii nag hadis bi rawaahu daal dina koy solo ki nga xamante ne nii mooy al Bukhari di al imaam Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al Mughira Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari ta'ala moom solo wa muslimun ak al muslim Abul Husayn Muslim ibn al al-Qushayri yu an-Naysaburi rahmatullahi alayhima ñoom ñaar nag xadis bi ñu solo moom la ñuy woowe muttafaqun alayhi mooy xadis boo xamante ni en tout cas li ëpp ci boroom xam-xamu xadis yi rahmatullahi alayhim bu ñu nee muttafaqun alayhi mooy loo xamante ni nii mooy bu ñu nee dañ cee dëppoo dëppoo alhamdulillah mooy xadis bi dëppoo nañ ci solo ko loo loolu ñu ngi ci jublu ne al imaamul Buxaari ak al imaam bi taalibeem al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo.